ñu waroon a continuer ba léegi ci prisonnier wu waa Hawazin gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam am na ñu mu ci libéré na leen ginnaaw bi nga xam ne ci la ab délégation ci ñoom daldi tuube dellusi fekk alayhi salaatu wassalaam bil Ji'irraana ñu wax ak moom ngir mu delloo leen seen njaboot yi ak seen alal yi waaye alal yi njaboot yi kese la leen delloo ginnaaw bi ñu tànnee loolu ndax benn lañ ci waroon a tànn ci jotaay bi weesu gisoon nañu dugg ci lislaamu qaaidu hawazin nekkoon seen njiit di malik ibn auf annasri radiyallahu taala anhu ardaa gis nañ li mu dugg ci lislaam ginnaaw bi ko aleyhi salaatu wasalaam garanti ne ko mën naa ñëw te bu ñëwee dina ko delloo alalam dina ko delloo njabootam te dina ko jox téeméer ci ay géléem mu daldi ñëw moom Maalik ibn Awf an-Nasri tey nag comme ni ñu ko digge ñu war a gis loo xam ne dañ ko waxoon door a jàll ci li nga xam ne moo xew juste avant partage bi avant aleyhi salaatu wassalaam di séddale ghanaima Hunayn ñu waroon a gis tey nettali Shayma ndaw la soo xam ne duñ doon wax Shayma uxtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ar-radaa la ndaw si tuddoon xa waxoon nañ la euh, war na def ay juróomi jotaay wala yooyu bi ñuy wax ci prisonniers yi jàpp foofu keroog Xunayn këne bokkoon na ci ndaw soo xam ne lañ naan Shayma bokkoon ci diyaaru waa diyaaru bani Saad nga xam ne moom sœur de lait la bu yonent bi aleyhi salaatu ndax sayyidatu Halima mi nàmpal aleyhi salaatu wassalaam daal dina koy nàmpal moom Shayma bi nettali boobu nag la imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullah li nettali keroog biñ ko jàppee prisonnier nan lañ def ba libéré ah nettaleem bi nag imaam ibn isxaaq raxmatullaahi moo ko solo ci ñaari càllale yoo xamante ne nii dafa am inqitaa ndax dane càllale bu njëkk bi dane wa xaddatani baadu bani saad ibn bakr wa te nettali na man nettali na ma man Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi bani Sa'd kenn ci waa banu Sa'd ibn Bakr nekkoon fi nga xam ne fala sayyidatu Xalima as bokkoon radiyallahu anha waaye loolu noonu dangay gis ne càllale bi mooy xamuñu kan la bi muy continuer nettali bu mu ne fa xaddatani Yazid ibn Ubayd as amaana muy kii moo ko nettali woon fële moom la nëbboon lool mën naa ne mu ne fa xaddatani nettali na ma Yazid ibn Ubayd as moom sëriñam Yazid ibn Ubayd as moo ko nettali waaye waaye ba léegi càllale bi taxul mu daal di dëgër waaw imaam at-Tabari daal na koy tudd tamit indi na ko ci taarixu tabari boo demee ci taarixul islaam bu imaam az-Zahabi it mu fa ak eh, nettaleem bari nañu ko indi eh, waaye côté càllale bi moo des kon imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne wa xaddatani ba'du bani Sa'd ibn Bakr anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yawma id mu ne ko nettali na ma man imaam ibn isxaaq kenn ku bokk ci waa banu Sa'd ibn Bakr wa sanaduhu da'if sanad bi wérul ah, waaye ah, boo demee ci ñoom al borom al isti'ab ñoom imaam al ñiy def tarjama yi imaam ibn abdil al andalusi it indi na fa nettali bi boo demee ci al isaaba it imaam al xaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi it indi na ko waaye sanad bi boroom usdul gaaba naka noonu waaye sanad bi liñ la ci wax moo ci ne mooy sanad boo la xam ne dafa am inqitaa rupture bu mag kon mu ne wa xaddatani baadu bani saad ibn bak anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yawma id mu ne kooku moo ko nettali këne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog dafa wax bi xare bi tàmbale keroog Hunayn dane in qadartum ala bijaad ala bijaad rajulun min bani saad ibn bak fala yuflitannakum waaw mu ne keroog laata xare biy tàmbali yonent bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon ne mooy xare Hunayn la tey bu ngeen jàppee waaju ñu naan bijaan bés bu yàlla defee ngeen teg ci moom loxo subhaanahu wa wax ko saxaaba bi ne leen ra ñoom mooy waajooju rajulun min bani Sa'd ibn Bakr kenn la ko bokkoon ci waa banu Bakr ibn Sa'd mu ne falaa na ko ngalla bu mu leen rëcc kooku moom bu ngeen ko jàppee na ngeen fexe ba mu ñëw fii waaw na ngeen fexe fexe ba ba ba indi ko ñu ne wa kaana mel nañ ne waa lu tax mu ne wa kaana qad ahdasa hadasa parce que dafa defoon benn benn tojaange bu rëy la defoon waaw dafa defoon lu rëy loo xam ne moom daan bu metti waroon na ci kawam ndax ak kéeféram gim ne ak lu yéesu lool mu defoon mu ne fa lamma zafara bihi almuslimuun saaquuhu wa ahlahu bi nga xam ne nag ci lañ ko jullit ñi biñ gañee waa Hawazin ñu teg ko loxo saaquuhu ñu kondiir ko wa ahlahu ak ay ñoñam wa saaqu ma'ahu Shaymaa bint al-Haaris bint Abdil Uzza uxtu rasulillahi sallallahu alayhi wa min ar-radaa'a biñ ko jàppee ko conduire parmi prisonniers yi ñu jàppale am na si ndaw suñ doon wax Shaymaa Shaymaa ah, binti di Shaymaa bint al-Haarisi Shaymaa bint al-Haarisi ibn Abdil Uzza di doomu ku ñuy wax moom al-Haaris Haaris boobu di doomi Abdil Uzza uxta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ar-radaa moom ak yonent bi alayhi salaam sœur yonent bi alayhi salaam la woon ñoo bokk yaay bu leen jur déet sayyidatu Amina ñaata ñaata ñaata bant la amoon ñaata doom la amoon yonent ma lay saar saam rek ah, moo jaar ci moom mais kii mooy sœur de lait loolu yàgg nañ ko gis waaw même bi am na ñu doon gis ba ñuy wax biñ jàppee prisonnières yi am ci saxaaba yoo xam ne dañu doon wax ne bon ñii daal aw taas ak yooyu sëyëg ñii daal da waaru ndax jigéen ñi dañoo am jëkkër gis nga aaya boobu doon wax ci suuratu nisaa waaw gisoon nañ ko këne bokk na ci jigéen ñi leen xaraamal ngeen denc leen wa axawaatukum min ar-radaa seen sœur yi ngeen xam ne yéen bokk nàmp ndax yéen yem mooy ay frère ngeen même bu dee bokk ngeen askan bokk ngeen sax couleur comme ni ñu ko waxe woon indien la moom man may sénégalaise bés bu ñu ab benn femme nampale c'est fini indien boobu fu mu man indien boobu maa ngi moom ma mook yow sœur boobu yow yow yéen a bokk mooy li nga se li lien bi am yow entre yow ki ki nga ki nga xam ne yéen a bokk nday ak baay ci côté bii ci côté sa yéen a ci yem mooy ne day xaraam nga nga nga nga nga euh, indien bi ñëw takk la non waaw kii nag sëru yonent bi alayhi salaatu wassalaam noon min ar-radaa di Shayma bi ñu ko ëndee gaa yi jàpp leen di leen yóbbu ci yoon bi téye leen bu baax waaw di leen yóbbu mu ne leen fa annafu alayha fi siyaaq mooy comme nga gaa yi bu ñu leen jàppee prisonnière niñ ko jàppe woon nag dafa taroon waaw takk bu dëgër lay doon waaw ñu lay xëcc wala di la kii ngay dox léegi nag bi loolu taree noon li nga xam ne noonu lañ ko doon indee di ko conduire fa qaalat mu ne lil muslimiin mu wax jullit ñi ne leen ñi koy conduire ne leen yéen ta'lamu wallahi anni ukhtu anni la ukhtu saahibikum min ar-radaa waaye fa lam yusaddiquha biñ koy def noonu di ko conduire mu gis ne mbir mi metti na quoi mu ne leen mais yéen xanaa xamu ngeen ne xam leen yëg leen yëg leen moo xamal leen ta'lamu wallah yëg leen wat naa ko ci yàlla inni la uxta la ux inni la uxtu saaxibikum këne man la uxtu saaxibikum maay seen sëru seen ànd seen waaji mooy seen yonent bi ngeen gëm noonu te ngeen di ànd ak moom sallallahu alayhi wa mais man seeram laa xanaa xamu ngeen loolu min ar-radaa léegi nag mu préciser waaw ndax bu ne woon seeram joyal noonu gaa yi naan kii moom kii daa bëgg wax kon doomu euh, euh, sayyidatu Amina la mais min radaa si sama sœur de lait la ñoo nàmpandoo xanaa yëgu ngeen xamu ngeen loolu ma xamal leen ko waaye falam yusaddiquha gaa yi gëmuñu ko non non saxaaba yi ko jàppoon radiyallahu anhu gëmuñu ko dañ naan kii boo moywul ñun daal l'essentiel jàpp nañ ko prisonnière dinañ fexe ak prisonnier yii dinañ fexe ba yóbbu ko ca yonent bi alayhi salaam kantaan ak moom seeram la ak yooyu yëpp leeru na waaw waaw lool qaa'ida al yaqiinu laa yuzaalu bi shakk mën na génne fii mooy ñun daal yaqiin di ñu am mooy doo seeram waaw léegi nag sa wax jii nag ak sikki sàkka la doon ci ñun loolu la te loolu information boobu yéeféer joxe la mooy mu ngi nii ci ñi doon xeex si contre yonent mi aleyhi salaatu salaam la ba pare ne moom ñu jàppul bàyyi bañ jàpp leen mu ne sërëm la gaa yi jàpp saxaaba yi radiyallahu anhum ñi yonent mi loolu ñu teg ci yaqin non moo tax falam yusaddiquha gëmuñu ko dëggaluñu ko waaw xatta ataw biha rasulallah sallallahu alayhi wa la ko parmi les prisonniers imaam ibn isxaaq ne fa xaddatani yazid ibn ubayd ne nettali na ma sama sëriñ di yazid ibn ubayd bokk tamit ci waa banu sa'd ibn wax naa la amaana sax mooy ki mu wax sànk ki mu def ki mu def mubham sànk nga xam ne dana kenn ci waa banu sa'd ah amaana muy kii waaye taxul càllale bi wér ndax day am inqitaa nu mu ci man di demee qaala mu ne nee na fa lamma ntuhiya biha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaalat ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inni ukhtuka min ar-radaa'a biñ ko ëndee bu ci yonent bi alayhi salaam moom ndaw si di Shayma mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni dëgg-dëgg man mii de uxtuka sa sœur la min ar-radaa de lait ñoo bokk nàmp maag yow mooy ñoo bokk nàmp tekkiwul jamono ja ngay nàmp man maa ngi nàmp ak yow non mooy ki la nàmpal ki ma nàmpal moo la nàmpal waaw waxoon naa la lool ça ne sert ça n'enlève à rien que décalage bi intervalle entre yow ba mu la nàmpalee ak ka nàmpal keneen mu mat vingt ans loolu du ci dara waaw ndaw su ma nàmpaloon man en 1989 wala en 2000 en 1990 kooku bu nàmpalaatee beneen ak femme en 1900 2030 euh, euh, femme boobu moom xaw ma lande bu dee man moom rek laa fi dese moom bu yeboo ma xam ne man moom <laughs> bu dee masuma am soxna moom je meurs célibataire ah waaw waaw <laughs> noo koy takkete sama sœur la <laughs> lool la mooy kii nag bu nee sama yow sa sama man sa sœur laa ci naam mooy waxul ñoon ñoo nàmpandoo mais benn nit bi moo leen nàmpal eh, bi mu waxee lool nag wax ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam fa qaala wa ma alaamatu waaw yeneen ma lay saar ne ko waaw <laughs> lii nga wax ne yow maag yow ju benn nit ki moo ñu nàmpandoo moo yonent ma lay saar saam xamu ko mooy instant bii nii leer roogul mbir mi ndax xam nga loolu dafa yàgg <laughs> hein loolu dafa yàgg dafa yàgg te mooy amaana boobu ba léegi déggul ñuy wax loolu wala boobu mujjee am information wu ndaw si amaana sax bu fàtte ko léegi nag mu ne ko kon mooy c'est sûr que xàmmeewul ne moom mii la mu ne ko léegi lan mooy wa ma alaamatu ne ko waaw lii nga wax ana lan mooy màndarga mi lan mooy tegtal buy wane ne lii nga wax màndarga wan ma màndarga ab signe buy wan ne mais lii nga wax noonu la demee waaw haatu burhanakum indi leen seeni bu seeni seeni preuve waaw hatta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu jàng moom la ñu jàngala ah. waaw di nëpp nëppal mbir yi rek non gis nga ak teggin yu kawe yi wa ma alaamatu dhalik ana lan mooy màndarga muy wane ne si vrai que yow maag yow ñoo bokk nàmp ñoo am na benn nit moo ñu nàmpandoo moo ñu nàmpandoo xaalat ndaw si ne ko nag addatun addattaniha fi dhahri wa ana mutawarriku mutawarrikatuki ka faam bi na ko <laughs> ne ko màndarga mi leer na màndarga bi mu sama yaram la ne sama yaram la ne mooy benn màtt la boo xam ne danga ma koo màttoon sama digg ginnaaw nga ma màttoon te boobu mooy mooy ni ñuy téye comme booy boot ah comme booy boot waxuma bootu tubaab de ndax bu doon bootu tubaab mooy ñiy boot ci kanam bu doon loolu du ne ko fi nga ma màtt ci ci ginnaaw la waaw <laughs> mooy kon dañ ci gise ne kon façon boot bi bi gaa yi def gaa yi naan see ñi xamul dara wala jenn tubaab yi nga xam ne du seen du seen parce que du seen culture kese ñu naan ay yow façon bii ngeen di boote di boot xale bi ginnaaw c'est pas sûr wala kii sûr na daanaka ñun loolu rek lañu xam ñun kay beneen bee ñu jaaxaloon sax boot ci kanam mais loolu affaire culture la rek waaye lii nii bu doon bi wér na day wan ne day gën a confirmer que loolu affaire culture kese la waaw te nag alhamdulilah bu xadis bi wéroon de. mooy alhamdulilah ba ñu def ñu ni ñu def ni nga xam ne alayhi salaatu wassalaam noonu la ko noonu lañ ko defoon ñu def ñu noonu waaw loolu moom bu dee wér na moom alhamdulilah la ñuy wax waaw googu dëppaale ak ku ne ku ne rek nga ne alhamdulilah ñun loolu noonu la def ñun ñëpp presque <laughs> waaw moo tax yooyu noon ay ay ay ay ay ay ay moment de contentement la waaw mamaay mbégte la bés boo yégee ne yonent bi aleyhi salaatu salaam lennam lu mu def niru na ak yow niru nga xaw ngaa niroog lu xaw niroog lu mu lu mu mas a def non loolu boo mënoon dangaa waroon a boo xamoon bu ñu xamoon dëgg dañ koy féete mais pas dañ koy feete di wane suñu mbëg nan lañ koy wane di ko gën a bëgg di ko gën a sopp di gën xam way di ko gën xam tey gën a def li nga xam ne moom la bëgg tey sori ay tereem léegi nag <laughs> gaa yi dinañu mer mais c'est grave demande-leur de mordre leur nez waaw <laughs> li wolof yi di wax ku bu ku booy def yow li yonent ma saa saa bëgg gaa yi di kaas mais ñu waroo leen sax préoccuper quoi du sax source de préoccupation waaw <laughs> bàyyi leen ñu bu naqaree ñu màtt seen bakkan rek te avancé loolu moo tax nit bu dee yow da ngay xaram nga dégg yonent bi aleyhi salaatu wa salaam Seydina Abdullah ibn Abbas ne fanaan na fa fanaama xatta nafax mu mu nelaw ba xaran yow nga doon xaram nit ñi di la ko tooñe waxoon naa ko fa nii le nga doon genewu naan di weddeeg non non non non yow saay da wax rek man man duma xaram nga yëg ne ah, la waaw ne ne ëskay allahu akbar day wax allahu akbar ndax ñoom lool lool mooy sunna mooy bu amee mbëgte wala lu ko lu ko lu ko loo xam ne da ko lu ko bett ci lu garaaw loo xam ne safaan la dañ doon wax allahu akbar loolu gis nañ ko te dinañ ci taxawaat tuuti ñu ngi xunay ni de bañ doon dem ci yoon bi gaa yi doon dóoratu bañ gisee garab goo gële lañ wax allahumma ij'al lana ya rasulallah ij'al lana dhata anwaat kama lahum dhatu anwaat du gisoon nañ noonu yonent bi sallallahu alayhi allahu akbar waaw gis nga mooy loolu da ko yée non lii moom ba gisee gaa di wax la nga xam ne ni leen wax ngeen comme la waa banu Israël waxoon yaa Muusa ij'al lana alihatan ka ilahan aliha waaye Seydina Muusa defal la ñu fii benn yàlla comme ni gaa yi yàlla waaye allahu akbar kon bu yàlla dëppalee say mbir te bu dee sax dëppale ko woon moo jar na man de jar na lenn moom may may xaran xaran lu ba mën a xaran kenn mënu ci dara léegi nag gars yi nañ jàpp ne saa yi nag moom il exagère je n'exagère rien parce que yonent mi alayhi salaam lennam dafa nekkul par hasard te lu mu def loolaa gën buur yàlla da koo tànnal li gën ci moment bu ne waxtu wu ne jamono ju ne waaw léegi may ku ku jéem kay roy <laughs> kooku kay kooku bano boo ko manul ak encouragé ba ko mu dem ta nga noppi waaw mais mbir yi nag ak ëppal la non kan man na ëppal la ku la loo ëppal la yow yaa ngi fi di roy ñoo xamante ni duñu dara duñu dara nga topp fi di sonn di xam seeni mbir yoo xamante ni jar a xam modèle bi ñu yàlla wax xamoo ci dara lu dul di li ngay fortaatu ci ay kaset ci rajo beeg ci li nga déglu ca gàmmu gaag nga fëleeg yooyu yow ki ki mel noonu moom waroo wax waaw waroo wax kon yeneen mi aleyhi salaam ndaw si na ko màndarga mi moom mooy benn matt cicatrice matt boo ma mattoon sama ginnaaw gi fekk maa ngi la doon teg sama gannaaw xaala fa arafa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam al alaama yeneen bi aleyi salaatu salaam xàmmee ne eh, ndaw si wax na dëgg nag <laughs> sallallahu alayhi wasallam <laughs> eh, wax na dëgg de xam nga loolu xam nga loolu bari na lool daanaka nit ñi loolu moo tax màggu euh, yonent ma saa saa ni doon màggee bokkul kenn benn mbindeef bu mas a màgg ni moom waaw no parce que xam nga yooyu am na man ñii ak ñu bari ñi mel ni man ku ñu fi laaj ne la yow ba nga nekk lii bañ lay boot nga defoon lii nga ne fàttaleku naa ko loolu simple de <laughs> loolu bariwul de loolu ñi ko ñi ñi ko yàlla may affaire boobu bariwul ah loolu c'est extrêmement rare l'affaire boobu waaw fàttaleku ba ngay ba ngay raam wala ba ngay nàmp ngay fàttaleku mbir ya <laughs> huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ba mu xàmmee ne waa ndaw si wax na dëgg ca saase fa basata laha ridaawa laa mu jël làmbaayam ab sër làmbaayam moom wax na ne ridaa ak izaar mu jël li ci kaw lalal ko ko allahu akbar waaw lalal ko ko ngir teral mbokk gi nga xam ne moo dox digganteem ak ndaw si dëkk ndaw si kii sama fer sama sœur la nekk <laughs> mu lal ko ne ko nag toogal ne ko toogal ci ki ci laltu gi mooy yéree boppam ci kaw li féete ci kaw lu dindi lal rida la lalal ne ko toogal waaw ah. <laughs> ne ko nag waxay yaraxaa mu tànnloo ko entre soit hein mu daldi nekk ak moom mooy mu nekk fu mu dem mu ànd ak moom waaw te dina ko teral bu boobaa dina ko teral fu mu mën a nekk ak moom mooy bu demaatee nii nii mu nekk xunay eh, Ji'irraana bu demee Màkka ñu ànd ak saxaaba yépp buñ demee Medina bu nekkee foofu it mu koy teral foofu walla rek walla mu daal di koy jox lu bari daal di koy teral jox ko lu bari waay ba pare nag waaye mu dellu mu jox ko loolu lépp moom mu dellu ci waa ñoñam mu tànn loo ko entre ñaar yooyu soit nga ñëw ànd ak man ma lay teral walla ma teral la nga daal di dellu sa kër fa nga sa say mbokk hein léegi mu ndaw si ne ko noo teral ma ma dellu ilaa qawmi ca samay ñoñ ci waa diyaaru bani Sa'd fa mattaaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa raddaha ilaa qawmiha hmm? nee na yeneen timale saat saam daal di koy defal ay ay kii yu bari jox ko ay xéewal yu bari nee na nag am na ñu ne moo tax imaam ibn Sa'd ne fa zaamat après mu dellu am ko defalee xéwal yooyu mu dellu dëkkam mu ne fa zaamat banu saad waa banu saad ne nee na annahu sallallahu alayhi wa sallam ataaha ghulaman lahu makxuul wa jaariyatan fa zawajat ahaduhuma al uxra falam yazal fihim min nasliha baqiya ñu ne bokk na keroog ci xéewal yim ko defal da ko jox benn jaam boo xam ne mag Makxuul la tudd mayaale ko tamit benn jaam bu góor ak benn jaam bu jigéen euh, bam demee liñ def mooy dañoo mayale ñaar ñi dañoo jël benn jaam bu góor bi may ko beneen jaam bu jigéen bi ñu am ñoom ñaar ñu am doom nee nañ seen seen descendance dañul woon ci waa Banu Sa'd ba jamono ji imaam Ibn Ishaq di nettali lii wallahu taala alam waaye càllale bi gis nañ ne daldi gul wér léegi nag loolu lañ waxoon ne dinañ ci ñëw kon léegi walillahi alhamdu wal minna léegi lu des <laughs> ma ne wax ma lu des ci jam ci jataay bii weesu ci jataay bii weesu ba pas bii weesu nii ndax bii weesu ñu ngi woon ci affaire Seydina Maalik ibn Nasr Maalik ibn Awf an-Nasri mooy fi ñu mujj woon wax ci affaire yonent bi aleyhi salaatu salaam màng mi récapitulons pour pouvoir avancer nañu tënkaat li ñu waxoon tu li ñu jotoon wax ci côté boobu après ñu mën a avancer bu ko defee ñu retrouver le fil incha mooy gisoon nañu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam jaa'ahu wafdun min Hawazin benn délégation ci Hawazin dañ koo dikkal di ko wax ngir tuub ngir mu delloo leen seeni njaboot ak seeni alal comme nim ne ci saxiixayn ci gàttal yonent bi alayhi salaatu ko waxoon ci kanam ne loolu mënu la nekk tànn leen ci benn ñoom ñu ne ko xayyartana bayna ansaabina wa amwaalina fa nahnu naxtaaru ansaabana ñu ne ko yaa ngi tànn loo entre suñu njaboot yi ak suñu alal yi ñun nag suñu alal suñu njaboot yi nañ tànn mu ne leen man li ma am ci mbir yi yépp jox naa delloo naa leen ko ak waa banu Abdul Muttalib saleen ay baat ne leen bu ma jiitee nit ñi bañ julli ba pare na ngeen ñëw bu ma sëlmalee ngeen wax loolu loolu it bokk na nañ ko souligner léegi mais dinañ ko wax ci njàngat insha allah que ne ñu julli ba pare imam bi julli ba pare am bu dee am na annonce bu ñuy def mais pas n'importe quelle annonce waaw pas n'importe quelle annonce ndax parce que am na yoo xam ne dañ koy xaramal ci jàkka dañ koy tere ci jàkka comme koo xam ne day publicité am marchandise loolu mënu la ne loolu mënu la ne même bu dee xabbatu sawda ngay jaay manoo ko publicité ji huwa xaraam limaada rawa al imaam an-Nasaa'i wal imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhima mu ngi sunan yi ñu ne lan yonent bi alayhi salaatu man baa'a aw ibtaa'a fil masjidi fa quulu lahu laa arbaha Allahu tijaaratak yonent bi aleyhi salaatu salaam ne képp koo xamante ne nii dafa jaay wala muy jënd ci jàkka gi nee leen ko hé laa arbaxallaahu tijaaratak nee leen ko yal na bu say yal bu borom bi subhaanahu wa taala barkeel sa njaay mi ngay jaay te tuddoon nañ fi benn jour bu ma juumul léegi yooyu dinañ ci ñëw ci masala yi ngir leeral côté boobu ak tamit di fa seet lu réer du dalla fil masajid te ñëwoon fekk yonent toog yonent mi mu ñëw di laajte gëléemam gu réer yonent mi alayhi salaatu salaam dane ko laa raddahu llahu ilayk innal masajida lam tubna li hada lii mooy makaarimul axlaaq xam nga xam nga wax ji dafa tara waa ji dafa jóge fee ñëw di seet gëléemam gu réer fekk yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi toog ak saxaaba yi radiyallahu anhum ci jàkka ji mu ñëw di laajte waaye gisu sama gëléem bu réera yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko laa raddaha Allahu lak wala laa na bu la ko yàlla delloo ndax fa innal masaajida jàkka yi lam tub na li hada tabaxuñ ko ngir ñu ñëw di fi seetlu réer xam nga xam nga mbir mi xam nga tontu bi tar lii mooy makaarimul axlaaq li tax mu tontoo noonu mooy ne parce que du àqam moom mais lii àqu yàlla la boo xamante ni mooy néegam yi dafa wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada jàkka yi c'est exclusivement réservé à Allah subhanahu wa keneen bu fi nekk di woo wala ngay dara ci jàkka yi bu leen fi jaamu dara wala ngeen fi indi yenn discussion yoo xam ne du njariñ loo xam ne njariñ la loo xam ne yelloowul ñu ko fay wax waaw yooyu dinañ ci gën a ñëw léegi la fait que yonent bi alei saatu salaam ne gaa yi bu ma jullee ba sëlmal bu ma jiitee saxaaba yi tisbaar ba sëlmal na ngeen jóg wax kon loolu dañ ciy gis mais gis nga li ñu wax luy defar la mooy kon nit ki mën naa jóg bu imam bi paree sëlmalee mais bien sûr avec son accord du ngeen tëb rek mu nekk benn fawda ku mu neex rek tëpp wax lu la neex déedéet déedéet ku mu neex tëpp wax lu la neex mbir yi di du deme noonu voilà jóg rek di ci say mbir naan waaye parce que lii non dangay xool ndax mbir yi di bunt yi dee leen dikke bunt yi di jaar di kër yi jaar seen bunt yi fii dafa am ay responsable jàkka ju ne am na ñu koy toppatoo bu ngeen bëggee lu ngeen di waxtaan leen ak ñoom moo gën a rafet te lool lañu yonent bi alayhi salaam fii ñii tëbuñ rek wax moo leen ne bu ma paree ba sëlmal jóg leen ngeen wax lii waaw bu ngeen ko waxee man nag dinaa jóg ñaanal leen plaider seen cause kon gis nañ lool ba saxaaba yi radiyallahu anhu en tout cas au final ñoom ñëpp joxe nañ léegi nag comme l'imam al-Hafiz ibn Kathir wax rahmatullah alayhi kaw kaw yeeg tulaqaa yi ragal ne yonent mi alayhi bu ñu deful attention gis nga alal ji sax lay jël jox ko waa Hawazin ñu topp ko nag waaw ñu topp ko topp ko topp ko topp hatta alja'uhu ila shajara waaw comme ci riwaay imaam Ibn Ishaq bi nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay bële waaw nga xam ne mooy yoonu Amr ibn Shu'ayb an abihi an jadde voilà léegi na ko noon imaam Abdurrazaaq soloo na ko ñu mu ngi ci mais ci beneen ki beneen yoon la beneen yoon bokkul ak du même xadiis bi contenu bi pareil la mais saxaaba yi ko nettali bokkul ndax fële Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ci saxiix imaam eh, ki nekk ci eh, lan laa wax léegi Euh, imaam ibn Isaaq alors que bu dee ci riwaay imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi boobu noonu ki ko nettali mooy ah Jubayr ibn Mut'im waaw radiyallahu ta'ala kon ñu ñëw ba topp ko topp ko topp ko ba ni nga xam ne ci lañ koy pousser ci garab yonent bi sallallahu alayhi wasallam amatul fu jaar ba yéere làmbaayu kawam bi garab gi long mu lonku ci garab gi ba wand ci ñoom yonent ma saa saam naan leen ruddu alayya ridaa yi ayyuhan naas addu alayya ridaa yi delloo leen ma sama sama làmbaay wi fa wallahi wat naa ci yàlla law kaana lakum bi adadi shajaratiha ni'aman la qasamtuhu alaykum thumma ma wala jabanan wala kaddaaba alhamdulillah yéen nit ñi delloo leen ma sama làmbaay bi delloo leen ma ko wat naa ci yàlla bu bu bu ngeen amoon comme lu toll nii garabu waa tihaama fii lu toll noonu ci ay jur ma man naa leen ko séddale te bu ma leen séddalee ba pare du ngeen ma trouver ma nekk ku nay du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne dafa ragal waaye du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne li may wax ak li may jëf bokkut allahu akbar waaw xoolal riwaaye Seydina Jubayr ibn Mut'im bi Allahu akbar xoolal boobu maa la ko wax xoolal riwaaye Seydina Jubayr ibn Mut'im <laughs> ibn Mut'im ibn Adi ah. ah al-Mut'im ibn Adi al-Mut'im ibn Adi al-Mut'im ibn Adi dimbali woon na yonent bi aleyhi salaatu salaam de waaye buur yàlla deful ci moom leerug lislaam waaw ci paawu Makka yee brisé woon embargo bi te moo ko moo ko fatoon ba mu jógee Taif ñu ko doon xaañi xeer moom Seydina Zayd ibn Haarisa moo ko yiiroon de ne waa Makka kenn du ko laal malgré gëwma dara ci li muy woote kii mais kenn du ko filaal ñëw wër ci Kaaba gi ànd ak doomam yu bari ya takku ba dëgër yor seeni jaasi ne leen naa muhammad sallallahu alayhi wasallam man maa ko yiir man al Mut'im ibn Adi te gëmul woon waaw njabootam ya ko doon aar foofu am na nañu bari ñoo xam ne dem nañ Badar di fa xeex contre moom parmi seydinaa Jubayr ibn Mut'im lañ jàppoon gisoon nañ prisonnier Badar yi ñu jàppoon ko moo doon nettali ne man bañ ma jàppee takk ma ca garab ga ca laa dégg timis yonent bi aleyhi salaatu salaam di tari wa tuur wa kitaabin mastuur loo ñu xam ne kon loolu sunna la yonent bi salaam da doon tari en tout cas tari na suuratu tuur ci julli timis <laughs> sunna boobu ko fi nar a doxal gaa yi dañoo tayela tayela tayel iqra sax boo ko jàngee ñu ne saay nag dafa compliqué quoi saar yu gudd yi muy tari wal iyaadu billah iqra iqra mooy gudd na xam nga ne moos ku jàpp ne iqra gudd na kooku moos wat tuur boo ko jëlee day xëm laa yaakaar wal iyaadu billah te man nañoo toog quarante-cinq minutes di seetaan match boo xam ne gars yi defuñ lu dul topp ci bal boo xamante ne nii du dara ñu koy wéq di daw waaw te buy jeex du sañoon du jeex minutes prolongation temps mort lépp mu ne ko fuux waaye julli moom bu ñu nee nii washam si sax ñu ne rek saa yi moom naa naa moytu mu may jiitee wal iyaadu billah yonent ma ah, Seydina Jubayr ibn mu ne eh, mu ne bay mooy moom mooy nettali moo nettali doomam di Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im annahu axbarani moo nettali doomam di Seydina Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhuma mu ne baynaa huwa ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu an-naasu muqbilan min Hunayn aliqat rasulallah sallallahu alayhi wa sallam al-a'raabu yas'aluunahu hatta ruuhu ila samura fa xatifat ridaa waaw fa xatifat ridaahu nee benn dama am masa ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ñu ngi jóge Xunayn xare Xunayn mooy foofu rek Jiiraana bañ fa jógee fañ alal jane nee na mu ngi dox mais nee na gis nga aliqat aliqat rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaw-kaw yi dañu mel ni takkandeeram ci dar ko dañ koo dar dar mooy rek gaa yoo xam ne dañu mu ngi mel yaa leen yoral lu gën prise <laughs> kaw-kaw yi moom xam nga zaaru zaaru zaaru al kii bi moom wax na wane nañ liñ mel al aqram no xaabis moom al abbas ibn mirdas rawatina Uyayna ibn Hisn moom moom wane nañ li ñu am moom bañ leen ne kan mooy joxe <laughs> lii ku gis nga mën a libérer gars yi lii mu ne moom libérer wuñ tous ginnaaw bi lan muhaajiruun ak lansaar yi ne jox nañ lépp yonent mi alayhi moom ñu joxewuñ dara ah suñu alal yi daal duñu ko joxe dañoo xare ba sonn saay gars yi topp yonent mi alayhi salaatu salaam dar ko topp ko topp ko topp ko sës ko rëkk waaw nee na hatta tar yasaluunahu ñu koy laaj lan lañ ko doon laaj mooy lool mooy imaam ibn Isaaq doon wax ci riwaayu bale Seydina Abdullah ibn Amr waaw waaw topp ko naan ko yaa rasuulallah iqsim alayna fay'ana min al wal ghanam yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi fay bi suñu ci ay géléem wal xanami ak gàtt yi xar yi bëy yi na gaaw waay yonent mi alei saatu salaam <laughs> ñu topp ko kon yasaluunahu ci riwaa imaamul Buxaari bi di ko laaj mu ne wa maahu hatta tarruuhu ila samura ba niñ koy <laughs> jañe mooy dañ topp topp boo xam ne moom léegi daanaka gaa yi ñoom <laughs> ñoo yor bi ñooy seen pousse ti la yonent waaye saa saa di avancer <laughs> ba nag niñ koy niñ koy <laughs> pousser nag ba bam bam nekk nag ci garab waaw <laughs> ñëw ba ne sës ba sës ci garab nag léegi nag fa xatifat ridaa léegi nag làmbaayu kawam bi daal di deñ daal di daal di wadd wa waqafa rasulullah sallallahu alayhi yonent ma ne saa saa taxaw naan leen atuni ridaa yi law kaana adadu hadhihi al-'itaan 'aman laqasamtuhu baynakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadhuban wala jabana lo mooy mu naan leen delloo leen ma jox jox jox leen ma jox leen ma atuni rida ay jox leen ma sama yére bi wokk <laughs> wallahi moom la xam nga lii nag gis nga lii lan moo tax ñu ñeme ko <laughs> du ñemek yabaate noonu yonent ma la saa sam kenn ma su koya du ñemeñ yabaate no du loolu de ñun parce que wolof moom il faut ngay leeral yëf yi non ñoom alal ji la ak coono gi ñu ci def te gis nañ amaana doon nañ miser bu baax ci jaam yi lañ ci nanoon a am waay waay defaru defaru def defaru suñu suñu mbiru àddina yëpp baax ci alal ak yu mel noon far yonent ma saa saa delloo ko léegi alal yi wa ci des nag yi gëléem yee ci des te way jële teeñoo gaaw waaye yonent ma loolu lañ ko toppe lii nag mooy wane lii suñu borom waxoon fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan ghalidha al qalbi lam faddu min min min min min hawli waaw fa'fu anhum kon waaw wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fil fil fil fil wa shawirhum waaw mu ko yonent mi aleyhi salaatu salaam na ko suñu borom wax loolu la mooy gis nga ni meloon mu yonent moo tax suñu borom ne dëgg-dëgg fa bima rahmatin min allah yërmande gu rëy yërmande gu rëy gu sa borom subhaanahu wa taala bu tukkee ci sa borom bum la defal yow sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa te lim la ci jox joxu ko kenn ku mu bind yërmande gu rëy nga xam ne ci ci bopp mooy ci ay meloom la ko la ko tibbe arrahmaanur rahim defal ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu meloo ko d'une façon boo xam ne amul kenn ku ku meloo noonu mu ne ko loolu daal loolu ah looloo tax linta nga nooy seen kanam nga woyof mais nag bokkul ak gis dëgg di nëpp nëppal non ñuy def lu dul noonu nga toog rek ñu naan moom de ak a yiw ak a baax doo wax dara nekk fi gaay di fecc ak a def lu ne nga toog waaw ñaan moom de dafa ak a baax ndeysaan sëriñ bi de moom de du wax du wax loolu noonu du mbaax loolu du makaarimul axlaaq loolu ab aw xas la ci kooku waaw gis foo xam ne dañ say moye yàlla nga toog di xool xool lu ci suuf mel ni yëgoo li xaw ñu naan moom di ak baax loolu du mbaax loolu aar waneer wa sheneer lool la yeneen ki aley boroom ne ko looloo la waxuleen eh, eh, eh, ilaykum anni jóge leen fii papp leen fële wa may ci rek ngeen nekk non dane ay eh, mais eh, eh, atuni rida yi atuni jox leen ma sama ne jox leen ma sama làmbaay rek <laughs> jox leen ma sama làmbaay waaw looloo tax limtalahum loolu moo tax li nga mooy seen kanam mel noonu moo tax ñu nekk nga nooy noonu foo nekk ñépp bëgg faa waaw alayhi salaatu salaam ñépp moo tax ba mu xoolal ba mu kër kër kële eh, eh, eh, silmaxa ba ko ne woon ñëwal mu invité woon ko gisoon nañ ko lu tax man ma wax turam Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu ba mu ñëwee seen quartier waa quartier bi yëg ne yonent mi alayhi salaatu salaam ndax fi mu dëkke ñoom ak fi yonent mi alayhi salaatu salaam dëkkoon Medina dafa sore bi mu yëgee bi mu agsee mook Seyna euh, Abu Bakr après xam nga am na riwaay bu nekk naa Omar moom mooy Seyna Omar kon dafa ñëw après radiyallahu ta'ala anhu gaa yi yëg ne yeneen ci ma lay saabsaab mu ngi seen quartier mais ñépp a ñëw waaw. bañ leen doon naan ana yi na ah, lu dul la buy jàppale naafiq yi yeneen ci ma lay ne leen kàllaa ne leen déet bu leen wax loolu ci seen mbokk waaw. bu leen wax lool ci seen mbokk moom xaw ma lu dul ne ku sopp yàlla la ku sopp yonentam la sallallahu alayhi wa sallam kon nan ngeen mën a waxee nag naafiq mooy nit ñi dañ bañ yégee ne ñëw ne la ñépp ñëw waaw ndax loolu la fa bima rahmatin min allah linta la waaw waaye walaw kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik bu doon na nag dangaa nekk koo xam ne ku naqaree jëflanteel nga koo xam ne dafa gaaw a mer ku tàng xol gaaw a mer gaaw a bouillonnant moo tax nit ku mel noonu gisoo nit ñi di nekk ak yow waroo laajte lan moo waaw lan moo xew oh. moo tax am na benn kii mu naan euh, euh, euh, dafa doon laaj soxnaam naan ko benn poète la woon mais waaye loo xam ne bo dafa amoon ñu ko doon topp ñu bari après gars yi déserté ko muy laaj soxnaam xaw ma benn poète naan ko mais lan moo tax nit ñi dootuñ ñëwateeg man dootuñ toogateeg man mu ne ko mu ne ko raaw fii ka mahabbatan bu ma juumu la ah, parce que affaire bi dama ko xaw fàtte raaw fii ka mahabbatan fatajammaw war aw fiika mahabatan euh, lan euh, lu mel noonu fatafarraqu waaw ne ko ba ñoo gisoon ci yow ak cofeel waaw ak loo xamante ni doon nañ ko am ci yow ci cofeel goo xam ne doon nañ ko buñ masoon a nekk ak yow ñoo taxoon ñu doon fi yow ba gisee nag lu leen dàq gis yenn yenn yi da ñenn ñi moom dañu foog ne booy ànd ak ñoom wallaahi dañuy jàpp ne ñoom da nga am intérêt boo tax waaw dañuy jàpp ne ñoom daa am intérêt boo xam ne moom ngay ut ci ñoom waaw nit ki nag bu dee moom loolu taxu koo jóg wax dëgg loolu taxu koo jóg nga bëgg koo wan yooyu ah mu ne garaawul garaawul xaaral rek comme que damay bañ moom mu waru ci loolu ndax day foog ne njort bu ñaaw lay am ci ay mbokkam ma tee ma toog rek di ko xool léegi bu demee ba ba wér ci feebar boobu bu ko buur yàlla dimbalee ci loolu après man amul problème man naa àndaat ak mooma ah. waaw kon yeneen timale sax saam gis nga gëddu leen de neenu leen affaire bi ana rasulullah jàll leen léegi sax lépp suñu boroom de toute façon loolu lépp ci sama loxo la ko teg maay xool nu ma neex dem leen ngeen toog te ku fi waxaat doo am non dane leen atuni ridaa yi jox leen ma sama làmbaay bi falaw kaana adada hadhihi al-'idha bu ngeen amoon lu toll ni gis nga kii yi <coughs> garab gi lu toll ni garab yi na'aman bu ngeen ko amoon lu toll ni garab yeeg li ci ne lu toll noonu ci ay xéewal ci ay eh, eh, eh, naam mooy waaja ay jur wallahi dinaa leen ko dinaa leen ko dinaa leen ko séddale seen biir lépp lépp dinaa fexe ba séddal leen ko kenn amul kenn koo xamante ne day taxaw ne doom du ci am waaw dinaa leen ko séddale te nag du ngeen ma summa laa tajiduni te ginnaaw gi du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne eh, eh, damay nekk baxiinan koo xam ne dafa nay du ngeen ma fekk ma nekk ku nay de jamais hein jamais gis nga lu tollu bu ngeen amoon loolu lépp naa leen ko séddale te du ngeen ma trouver ma nekk ku nay wala kazuban wala kuy wax lu amul wala jabana walla koo xam ne dafa ragal hein allahu akbar allahu akbar loolu la yonent ma lay saa wax loolu la aleyhi salaatu wassalaam waaw allahu akbar léegi nag mu ne ginnaaw loolu lan moo ci tegu gaa yi keroog dañ koo toppa toppa toppa toppa toppa topp sëy eh, kii Ah. imaam al Buxaari dafay nettali bu yéeme ci côté bi keroog ba léegi Xunayna keroog ba léegi Xunayna mu ne Yonent bi salaam muy xadiisu kan sayyidina abu muusa sayyidina abu muusa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne dafa am kuntu inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa naazilun bil ji'raana bayna makka wal madiina wa ma'ahu bilaal mu ne dama doon dox daw dama newoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam man Seydina Abu Muusa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne wa huwa naazilun bil Ji'irraana fekk mu ngi woon Ji'irraana mooy fii ñu ne mooy ginnaaw xareb Hunayn ak xasru Taa'if xisaaru Taa'if waaw nee na bi ñu newee noonu wamaahu muy Ji'irraana ñu ngi woon Ji'irraana diggante Makka ak Medina <laughs> loolu am nañu naan mais non diggante Makka ak Medina parce que côté la entre Taïf ak Taïf ak fan ak Makka waaye dañ naan la loolu yi dàqowul waaw dàqoowul parce que euh, man nga def détour ta côté côté Ji'rana booy dem Médine man nga jóge ji Makka jaar Ji'rana dem Médine même bu dee lay gën gudd mais man na nekk waaw am na ci suraax yi ñoo xam ne dañ ne le fait que nag mu ne kii nu mu tudd entre euh, Makka ak Jirana nag loolu euh, Makka ak Medina loolu jar na kiiwaat mais dañ naan loolu insha allah jarul la seetaat ndax loolu yëpp mën naa ne <coughs> waaw parce que bu ma ne woon tey euh, foo xam ne comme gars yi dëkk Nice Paris di dem Paris man ma moom mu ne affaire bi fi mu jaar. mu ne bërëb ba mu nekk xoolal comme mu jaar euh, nekk entre kii xam nga niis fi ne wala nañ jël nañ jël euh, jël euh, suñu réew ma mu ma ne entre Matam Matam ak Dakar léegi man ma jaar côté fële ca ca ca ca luba ñu ne ma ne affaire bi entre entre Matam ak Dakar la wala boog ma ne côté Kaolack ma ne entre Matam ak Dakar la mais loolu kan moo la ne manumaa jaar foofu mooy mën naa fa jaar kay même bu dee après man nga ma ne yoon léegi lay a gudd mais daal liñ lay manoon même bu dee ne Ji'irraana xam nañ ne mooy entre Taïf ak kii la nekk entre Taïf ak Makka mais loolu dàqantewul ak wax ji xadiis bi wax insha allah kon mu ne bi ñu fa newee wa maahu bilaal yonent mi alay saab mu ngi àndoon ak sayyidina bilaal al mu'adhin al qurashi mawlaahum mawla abi bakr radiyallahu bilaal nee na bi nee noonu rek fa ataa rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam arabi nee na benn benn kii ñëw benn kaw kaw dikkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ko alaa tunjiz lii ma wa'adtani mu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais yow xoolal booy c'est pas kaw kaw bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais yow doo ma defal liñ ma waxal liñ ma waxoon doo ma ko defal mais defal ma liñ ma waxoon mais li nga ne woon di ma ko defal defal ma ko xanaa doo ma def waaw loolu defal li ma waxoon ah ala tunjiz lii maa wa'adtani li ma digoon da ko du def mais defal ma li doo defal li ma waxoon. fa qaala lahu yonent mi alayhi salaatu wa salaam apaise affaire ne ko abshir ne ko bégal ne ko bégal waaw bul emporter wu. bégal waaw bégal ci ndimbalul yàlla bégal ci ngëneeru yàlla bégal ci payuk yàlla ci boo muñee ba li ma lay joxe li ma la waxoon pay gum lay fay bégal ci loolu bégal ci xéewalu yàlla waaye fa qaala kaw kaw bi ne ko waaye qad ak qad aktharta alayya min abshir ya subhaanallah na ko waay waay baril loo ma naan abshir waay oh, sore waay baril nga ay mbégal yi wax bégal bégal ba kañ jusqu'à quand subhaanallah gis nga <laughs> une réponse vraiment absurde bégal bégal bushra lana waay waay bégal bégal waa ji ne ko qad aktharta alayya min abshi waay yonent yow sonal bari nga waay sonal nga mag abshir waay waaw lii moom lan la yonent waay sax sax di tontoo ci lu lu lu ñagase lii ne fa aqbala ala abi muusa wa bilaalin ka hay'ati al-ghadbaan yonent bi aleyhi salaatu laysa kal bashari mbindeefu yàlla de mais xaaju la bokk ak ñi ah non moo tax teraanga gu ba ñu buur yàlla defee ñu mel ni moom ci wàllu mbind ñu nekk ay doomi aadam laa maa a'zamahu min manqaba yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi dem fa aqbala mu mu mu mu bàyyi kaw kaw bi fi nekk di ko yuuxu fi mu ko yuuxu jub si abu muusa al ashari miy nettali mbir mi ak seydinaa bilaal mi mu àndaloon ka hay'atil ghadbaan boo gisee nag dangay dalay jox ne dafa mer ci li arabi bi wax hein fa qaal mu ne leen raddal bushra fa aqbilaa antuma raddal antuma qaala qabilnaa mu ñëw Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ak Seydina Bilaal euh, ñu gis ni dafa mel ni ku mer moom sallallahu alayhi mu ne leen raddal bushra mu ne moom di mu ne arabi bii de mbégte gi nga xam ne moom laa ko doon indil naan ko bégal delloo na ko nangu ko raddal bushra allah allah delloo na ko nanguwu ko nee naa ko abshir mu ne ma ak aktharta alayya min abshir delloo na ko faqbilaa antuma yéen ñaar abdallah ibn qays yaa bilaal faqbilaa antuma kon nangu leen mbégte gi ma leen joxoon gi ma gi ma ko doon wax mu bañ yéen jël ko xaalaa ci saase ñu ne ko qabil na nangu nañ nangu nañ mbégte gi ci saa si yaa yaa rasuulallah nangu nañ ko waaw waaw mooy xoolal yonent ma saa saab est que liñ ne buñ ko gisee dafa mel ni ku mer da koo wan kaw kaw bi wenu wanu ko ndax bu ko wanoon fa lay taxaw di wax ak moom loolu mooy nit tamit li nga xam ne moo lay moo waral sak mer bokk na ci ngay faje ngir bañ a kii mooy nga nga nga dummóoyu ko ndax fekk mu ci sa kanam loolu mën naa gën a yokku sa mer mu dummóoyu ne leen moom de nanguwul waaw moom de nanguwul <laughs> subhaanallah yow lii xoolal lii yow yonente bi alei salaam Allahu akbar mooy daal di aaya bi wax sànka fa bima rahmatin min allahi linta lahum linta lahum mu nooy seen kanam nit day ñëw tàng waaw fii même ñuy woote naan gis nga makaarimul axlaaq yi gis nga jikko yi nga xam ne ñiy jàngale ñoo ko waroon a njëkk a roy ci yonent bi alei salaam ngir ñi ñuy jàngal man koo man koo copier ci ñoom mais yonent bi alei salaam la ñuy roy mais ñiy jàngale ko gën a ñàkk ñi jàngalee ko gën a ñàkk ñoo la ko gën a ñàkk moo tax it xoolal la la la la la les ak le résultat ni mel yonent bi aleyhi salaatu salaam lii lañ ko doon wax si imagine woo benn sëriñ bu ñuy wax mooy suñu sëriñ yi nga xalaat kenn xalaat na wax ko lii gars yi dañ lay rey gaa yi dañ lay rey ña fa ne ñoo lay ex escanté ci saase te tamit defoon ko nitu àddina danaan embarqué la mais moom sax du joxe signe lay def dagg yi ñëw jàpp la ñu yóbbu la torturer la jusqu'à la boo mayul bés boobu la la say waa ñoñ di mujjee gis parce que yow danga manque de respect à l'autorité lañ lay wax wa autorité fawqa autorité ban autorité moo gën a kawe waaye moom nag abdur rasul la sallallahu alayhi wa sallam waaw kii mooy royukaay wallahi loolu mooy boo jiitee loo mën a bari ay ay ay galon galon ñi nga xam ne xamuñ fi nga tollu xamuñ yaay kan liñ lay wax ndax ñàkk xam mais dañ leen koy muñal te yàlla tax yonent ma la sax sax new fa naan ko i eh, yow lii lay wax ak man ne dafa dellu du wane ginnaaw ñëw ci ñaar ñi nga xam ne loolu tamit lay wan na gis nga ni ni mbir yi wutee ñi nga xam ne ñooy ñoo nekk ci daara ji mooy ñiy nekk ak sëriñ bi ñoom waruñoo yor jikkoy ñi nga xam ne périodiquement rek lañu fi ñëw des ñu ñëw ëndaale fi seen jikko yañu yor waaw mooy lii niñ ko mën a comprendre même bu dee lu ñàng la ci ab kaw kaw mais ku nekk ci daara ji kenn du ko tolérer lu mel ni waaw kenn du ko tolérer lu mel nii waaw mënoo nag sóobu ba pare nekk ci yoon yoonu defaroo am ngërëmu yàlla mel ni ñi nga xam ne loolu sax xamuñu lu muy tekki loolu manu ngeen a yem comportement moo tax manoo bokk ak ñoom jataay saa su ne loolu manu la ne parce que nit ki nga xam ne day sàkku xam-xam wala taalibe la kooku warula yem ak ñi ci des bu ñuy wax ñaan sport ba ma dem stade bu ñu demee stade ba dem stade loolu waru la loolu waru la dafa xaraam en premièrement mais deuxièmement mooy yow modèle nga war a doon mooy waroo yor waruñoo gaa ni gaa yi nga xam ne ñoo nekk ci xam-xam ak di di topp yoonu nit ñu baax ni ngir am royukaay bi sallallahu alayhi wasallam ngërëmam kooku waruñoo mel nit ñi nga xam ne xamuñu loolu loolu c'est impossible boo bëggee dara nag dangaa war a comporter woo luy wane ne yow loolu nga bëgg xoola gaa yi yoo mais sëy naa ñoom sëy naa Bilaal ci saa sa ñu ne kon ñoom ñu nangu bañ na de arabi bi bañ na yéen ñaar nangu leen raddal bushra xaalaa ñu ne ko qabil naa nangu nañ léegi mu ne summa daa bi qadaxin fiihima fa gasala yadayhi wa wajhahu fiihi wa majja fiihi summa qaal ishrabaa minhu wa afrigaa ala wujuuhikumaa wa nuxuurikumaa wa abshiraa allah yenent mi alei saatu dégg ne leen bi mu leen waxee lool ne keede day sànn xadraddal bushra yéen ñaar nangu leen ko ñu ne ko nangu nañ de man abu muusa ak seydinaa bilaal nangu nañu waaw nangu nañ de yenent mi alei saatu daal di laaj ñu indil ko ndox waaw akbar summa daa bi qadahin fiihi ma ñu indil ko ndab loo xamante ni nii dafa def ndox fa xasala yadayhi wa wajha fii mu raxas ñaari loxoom ci biir ndab li ak xar kanam ci biir ndab li wa majja fiiha summa qaal mu daldi ci guux daldi ci daldi daldi buusu ci biir waaw mu buusu mu buusu ci biir ndox mi ci biir summa qaala mu ne leen ashriba min ne leen naan leen ci ndox mi allah wa afrigha ala wujuhikuma te ngeen sotti ko seen xar kanam yi mooy ngeen ngeen ngeen sotti ko seen xar kanam yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa nuhurikuma raxas leen di seen xar kanam yi sotti ko ci ak seen doq yi yéen ñaar wa abshira te ngeen bëgg <laughs> allahu akbar <laughs> yaa nga naan mais fii luy bégloo nit ci lii nii loo xamoo li nga yow damaa yaakaar ne ab saay xamoo la dal lii la ñuy wër lii lañ lii de ku baax ku ne lii ngay wër moom yeneen waaye saab saab jël ndox raxas ci loxoom raxas ci xar kanamam guux buusu ci biir ne la naanal sottil sa xar kanam sotti sa xar kanam sotti sa doq loolu jar na bëgg ba dugg bàmmeel laa wax <laughs> maa la ko wax di bëggee di bëggee ba gaay ne waa ji dafa dof nga ne leen baleen ma saa ndof man a man maan ci bushra ji <laughs> waaw <laughs> yow ndox moo xamante ni ndox mu yonent ma lay saaf saam laal bu mu laal ak ndox moo xam ne